may handicap wala yu mel noonu wala ñi nga xam ne si dañoo am ngànt dañoo feebar waaye am nañu seen poche man na ko nañu joxe wa anfusikum ak seen bakkan yi bu dee ne amu ngeen benn ngaan fi sabilillahi ci yoonu yàlla daalikum loolu le xayrun moo gën lakum ñeen leen in kuntum dem nekk ngeen taalamuuna di xam léegi nag ginnaaw bi mu waxee lii nag muy ñëw nag ci naafiq yi ñi nga xamante ne nii mooy xam nga fii yëpp ñu ñun ñu baax ñi lay wax di leen mettre en garde ko wax ne da nga dimbali yonent bi alayhi salaatu wassalaam da leen a war mooy ñu nit nekk ci sharia dañoo war nekk ci sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf ñoo war muy li nga xamante ne nag bés bu ñu ko deful nekk fi nekk ci yeneen nekk mbumbaay ak inna wajadna abaana ala umma luñ ñu wax rek ñu dóor la nga xam ne moom la gaaya doon dóor rek saa bu ñu leen waxoon ne jëleen ñu tax du ngeen def lii ñu naan ndax dañoo fekkoon suñuy baay suñuy maam ci lii suñu borom dañu fiy jële ah dañuy échanger indi fi ñeneen ñu doxal mbir yi wala mu éliminer ñu ñun ci mbir yi waaw kon nag binnaaw bi nga xam ne ci lay wax ak ñi nga xam ne ñooy ñi gëm yàlla subhanahu wa mu daal di ñëw nag di wax nag naafiq yi nag li nga xamante ne nii nag moom mooy wane seen jëf yu bon yi nga xamante ne nii moom lañ def keroog ak toog gi ñu toog ne ñoom demuñu ak seen ngànt yu ñaaw yi ñu joxe lu nag lay dugg nii nag commencé nag kon nag alfaadiha ki nga xam ne mooy saar bi nga xam ne moo moo xaw yi suturaay naafiq yi ngi tàmbali de mu ne xoolal naafiq yi rek law kaana radan qariba wa safaran qaasida lattaba'uuka walakin ba'udat alayhim ash-shuqqa wa sayahlifuuna billahi law istata'naa la xarajnaa ma'akum yuhlikuuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakaadibuun suñu boroom nag ne law ne law kaana aradan qariban wa safaran qaasida ne gis nga gis nga sa woote gi yow alayhi salaatu wassalaam nga daldi woo naafiq yi woo jullit ñi woo ñépp ne leen génn leen ci xare bi ñoom ñuy joxe ngànt des excuses des fausses excuses ngànt yoo xam ne teguwul dara amul dara lu ko lal mooy mbir yi yépp ay nari neen la mu ne gis nga woo gi leen woo ñuy ñu ñu bañ a dem law kaana aradan gis nga bés bu nekkoon loo xamante ne nii woo gii nga leen woo dafa ne woon ay marchandises yu ñu war a jële wala yoo xam ne mbiru àddina la poñeetum àddina la moo xam ne soriwul de te neex a yëkkati neex a transporter yoo xamante ne nii moom la xariban bu jege wa safaran ak tukki boo xam ne te ne xaasidan sorewul muy tukki boo xam ne dañuy dem rek ngir jëli màng ya ak yu mel noonu la tabaxu ko konoonte kon dees na la topp ngir jëli ma li nga xam ne mooy màng moo mëlee walakin waaye nag li am ba des mooy ba'udat alayhimu shuqqa tey nag moom duñu nangoo dem parce que Sham dafa sor yi te Hiraql la ñuy dajeel de ah déet gars yi ñoom naafiq yi gis nga dañuy calculer de non seulement distance bi dafa sor yi ci tàngoor wu toll nii mettit gu toll nii mbóoya mu toll nii ñu naan déet suñu tool yi ñor waay waaye nan la ñuy demee xare boo xam ne boo moywul suñu tool yi niñ ci sonne duñu ko jariñoo suñu ginnaaw de waaye waaye ñun daal fenn la ñu demul en tout cas lépp ci ñoom ñu ne waaye yow fenn lañ suñu borom ne nag lii rek ka leen teree dem bu doon lu jege la loo xam ne même bu jege woon tadib xeex du ñu dem de waaye bu leen leeroon ne daal yëg ne yee waaye gaaya daw nañ bàyyi fa màng ma nga ne leen ñëw leen ñu dem récupérer ji ko di nga gis ñu daal di lay topp de waaye bu ne woon tukki boo xam ne soriwul te neex nga xam ne lu neex rek nga fay jëli la tabaxu ko kononte kon waat naa ne dees na la topp de walakin waaye li am tey nag moom ba'udat alayhimu shuqqa moom moom moom distance ba moo sori Sham moo sori léegi nag looloo tax du ñu dem de léegi nag buñ ñëwee nag ci yow dootu duñu la wax dëgg lan lañuy wax wa sayahlifuuna billahi law istata'na la naa maakum mooy mu yonent bi alayhi salaam suñu boroom ne ko te gis nga boo demee ca xare ba Tabuk ba ñibbisi alhamdulillah xam nga lan lañ lay waxa wasa na de xëlséef nañoo waat lii la ñuy defaa ah, dañuy waat ndax aaya bi c'est saar bii nii mooy surtout fii wax ci wàllu Tabuk nii yenn aaya yi dañoo wàcc jamono ji suñu boroom subhaanahu wa taala def yonent bi alayhi salaatu wassalaam di waajal xare bi yenn yi wàcc ci yoon bi yenn yi wàcc bi muy ñibbisi yenn yi wàcc bi nga xam ne ci la ñibbisee jóge Tabuk baak si lool nag lii nag da koy wax avant muy jóge Tabuk la ko waxoon ne ko te gis nga gaa yi ñu génn law kaana aradan qarib law kaana aradan qariba wa safaran qaasidan lattaba'uuka walaakin ba'udat alayhim ash-shuqqa ne Yonent bi alayhi salaatu wassalaam bul jaaxle ci la fait que génnuñu ànd ak yow de benn affaire kese la bu doon lu jege la nga jëm nga xam ne récupérer jaay alalu àddina la wa safaran qaasidan te tukki ba soriwul lattaba'uuka konoonte kon ñu toppoon la waaye boo gisee nag toppuñ la nii nag du ñu génn gaa yi du ñu dem de en tout cas li ëpp ci ñoom rawatina seen kilifa yi du ñu dem de ba'udat alayhim shuqqa distance bi moo sori ak jamono jeeg tàngoor weeg désert bi ñu war a xuus ak xeer yi wa sayahlifuuna te dinañu waat mu ne ko nag dinañ la waatal gis nga boo demee ci xare bi boobu suñu boroom muccal la ba nga ñibbisi wasa yalifuuna xel séef nañ laa waatal billaahi ci yàlla nag lañ lay waatal moo tax naafiq moom dafa mën a waat moom moo tax mu wax sa suuratul munaafiquun ittaxaduu aymaanahum junnatan fasaddu an sabiilillah mu ne ñoom ittaxadoo dañoo jàppe aymaanahum seen ngiñ yi junnatan moom lañ def bouclier de moo tax buñ nee lu ñu wax rek xam ne gaa yi jàpp ne gaa yi duñ leen gëm rek ñu waat te xam nañ ne waxuñu dëgg moo tax mu ne wasayaxlifuuna dees na la waatal bi buñ ñë boo ñibbisee billaahi ci boor yàlla lañ lay waatal naan la billaahi wal walla wallaahi wala tallaahi lan lañ ciy teg law istata'na waat nañ ne bu ñu manoon de waaye waaye dañoo amoon ngànt rek manuñu woon a génn ba ngay génn de lool kese ñu woon waaye law istata'na dees ko ma manoon wallaahi la xaraj naa konoon te kon doon nañu génn maakum ànd ak yéen jullit ñi de suñu boroom ne mais ñoom lu leen yóbbu ci ñuy wax yii nii yépp nga xam ne ñoom ci seen bopp xam nañ ne lii ñuy wax nii du dëgg waay waay lan moo tax waay naafiqii di wax yii hmm, waaye ñoom xool leen yuhlikuuna anfusahum waay waay ñu ngay alak seen bopp de ci ci di ngiñ yoo xam ne ngiñu kaadib la mooy yaminul ghamus bi nga xam ne moo lay nëq Allah moo lay nëq biir safara mu leer na lii lii ngay waat dara amu ci lii ngay wax dara amu ci yemoo ci wax ko rek waaye nga ne damay seedeloo yàlla sax ne nii nii noonu la demee waaye waaye lool kan moo ko bu bàkkaar moo tax mu ne yuhlikuuna anfusahum waat yi nga xam ne moom lañ lay waatal boo ñibbisee te noonu lay demee de yuhlikuuna ñu ngay alak anfusahum seen bopp wallaahu te buur yàlla ya'lamu moo ki xam innahum te xam na ne innahum dëgg-dëgg naafiq yi la kaadibuuna ay expliqué lañu li ñuy wax dara du ci dëgg suñu boroom nag ne afa allahu anka lima dinta lahum xatta yatabayyana laka alladina sadaqu wa ta'lama ñu ne ko afa ndax keroog gisoon nañ ne naafiq yi moom lan lañ def dañoo ñëw daal di dajaloo ñu daal di ñu en ñu bari ci ñoom nag daal di waxtaan ne hé gis ngeen nag bu fi kenn dof nag benn affaire nag am na mooy gis ngéen daal dara dara Seydina Muhammad daal comme li nga xamante ne nii moom moom moom lañu wax mooy lenn la gis ngeen alayhi salaatu wassalaam yéen daal benn affaire la nañu dem daal daal di koy laaj ngànt nañu ko ne daal ñun amuñu dañun daal manuñoo dem ndax suñu ngànt yi waaw ñu defi délégation ku nekk wax ngànt yi nga am bu ko defee nag bés bu ñu ko waxee nag ne ko wutuñu ngànt yaa ngi bu ñu bañee bu bañee déggal leen seen ngànt bu bu xay bu bu nee ne da leen ne waaw baax na da ngeen am ngànt toog leen xayrun fa in adina lakum faqudu comme ni sayyidina Mujaahid rahmatullahi alayhi waxoon ne aaya bii ci ñoom la wàcc ndax ñoom naafiq yi ñoo ne woon ista'danu rasulallah sallallahu alayhi wa lakum faqudu wa lam ya'zan lakum faqudu ñu ne woon ñoom daal sawaay nañ leen lañ bi alayhi salaatu wassalaam bu ñu joxee ngànt nangu suñu ngànt ñu toog bañ a dem waaye wa in lam ya'zan lakum bés bu bañee nag déggal leen seen ngànt it faqudu ngeen toog rek lool nag la suñu boroom nag subhaanahu wa ta'ala di wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne waroon nga leen a bàyyi rek bañ leen a jox ngànt ba xool ba ni nga xam ne ci ay feeñe ñi nga xam ne ñoom dëggu nañ ak ñi nga xam ne waxuñu dëgg kon loolu lay wax mu ne ko afallaahu buur yàlla jéllale na anka ñeel na li ma ana lan moo tax yow rasulullah sallallahu alayhi la sallam adinta lahum nga leen li jox permission buur yàlla jéggal na la loolu le mooy waroo leen woon a jox permission rek danga leen a waroon a wax déedéet rek ba xam xool leen nag ba mu leer la ñuy wax dëgg ak ñi waxul li amul ñuy wax li am mu ne ko na fa Allahu anka li ma ana lu tax adinta lahum nga leen di permettre xattaa ba kera yatabayyana lay feeñ te leer la ka ñeel la alladina ñi nga xam ne sadaqoo ñoo wax dëgg ci ñoom ci ngànt yi ñuy wax mooy bu dee dañoo indi ngànt nga ne leen déedéet ma seen ngànt ah bu dee ko dëggu lañ dinañ ne garaawul malgré tout ça kon garaawul nañu dem dinañ dem génn ànd ak yow wa ta'lamu mu xamal kaadibiina ñi nga xam ne waxuñu dëgg mooy ñi nga xam ne bu nee ngànt yi ngan leen noonoo ñu ne wax ah malgré tout ça demuñu li ñu waxoon suñu boroom nag ne xam nga loolu la wax fii mais lii nii wute nag comme li nga xamante ne nii la mu wax te suuratu nuur mu ne nit ñi fa ida sta'danuuka li ba'di sha'nihim fa'zan liman shi'ta minhum loolu noonu parce que foofu lii bokkul mooy gaay dañu woon ci liggéey mooy ñi nga xamante ne buñ nekkee ñi gëm yàlla ñooy ñi nga xamante ne nii bu ñu nekkee yonent bi alayhi salaatu wassalaam ala amrin jaamia mbir moo xam ne moo leen boole ñoom duñu jekki nag di yoxosu di dem seen yoon kon ni nga xamante ne nii noonu la ko naafiq yi doon defee ndax ñoom naafiq yi noonu lañ doon def moo tax suñu boroom ne innamal mu'minuuna alladina aamanuu billahi wa rasulihi wa idaa kaanuu macahu ala amrin jaamicin lam yadhabuu xatta yasta'dinuuhu inna alladiina yasta'dinuunaka ulaa'ika alladiina yu'minuuna billaahi wa rasuulihi fa idaa ista'danuuka li bacdi sha'nihim fa'dan liman shi'ta minhum wastaghfir lahum allaah inna allaaha gafuurun rahiim ci suuratu nuur aaya 62 62 suñu boroom subhaanahu wa taala mu ne innamal mu'minuun dëgg-dëgg ñi nga xam ne ñooy way ngëm yàlla yi alladina mooy ñi nga xam ne aamano dañoo gëm boroom bi billaahi wa dañoo gëm buur yàlla gëm ndawam bi sallallahu alayhi wa wa idaa kaanu ma'ahu bu ñu àndeek moom nekk moom cib liggéey ci mbir moo xam ne ala amrin a mbir moo xam ne moo leen boolee mooy loo xam ne ñoom ñépp doole ñépp lañ ci soxla ñu liggéey lam yadhhabu loolu gisoon nañ ko loolu ci xandak la woon lam du ñu rocceeku di la fi bàyyi de hatta yastadhinuhu li dul ñu daal di koy ñu daal di koy sàkku li nga xam ne mooy permission innal ladina yasta'dinunaka mu ne lii nag ñi gëm yàllaay def lii de innal ladina ñi nga xam ne nag yasta'dinunaka ñooy sàkku ci yow ndigal ngir mën a dem ulaayika mu ne ñoo ñëlay alladina ñooy ña nga xam ne yu'minuuna billaahi wa rasuulihi ñoom ñooy ñi gëm buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wa idha sta'danuuka nag buñ la sàkkoo ndi ndigal li ba'di di seen lenn mbir yi fa'zan na nga jox leen ndigal li man mbir yi daal ci sa machi ala nekk yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu la soobee nga jox leen digal ñu daal di toog walla nga wax leen ne leen demu ngeen toog dem leen wala ñu toog wastaghfir tanum ci man di deme dee leen ñaanal njéggal ñoom sa saxaaba yi buur yàlla inna allaha ndax buur yàlla gafuurun aji jéggalaa koon la raxiimun aji yërëmaa koon la loolu nag moom fii wute nag lii lii nii mooy loolu dañuy nekk ci loo xam ne lu ñuy defandoo ñoom ñëpp naafiq fii dañoo tàmbaliwul sax ñoom tàmbaliwuñ ñu commencé joxe ngànt naan woy manu ñoo dem ndax man ngee c'est ma manumaa dem quoi xam nga xandak lañ doon wax gaay naan buyutuna awra waay waay yonente bi alayhi salaatu wassalaam bañ gisee waa ahzaab Quraysh ak seeg waa Ghatafaan ak gaayoo yële lan lañ waxoon <laughs> ca suuratu te saar ba suuratul ahzaab gaa yi walammaa ra'awul walammaa ra'al qaalu haadaa maa wa'adanaa allahu wa wa sadaqa allahu wa ñoom jullit ñoom way ngëm yàlla ñi bañ gisee Abu Sufyaan débarqué ca kanamu kanaal ba daal di daal di ñëw moom ak waa ñi nga xam ne bañ lislaam lañ nee woon ngir dal ci Medina woo bële ca suura ca de ghazwatul ahzaab foofale moom jullit ñi bañ gisee loolu dañoo condamné hada lii de maa wa'adana allah mooy li ñu suñu boroom doon dig de wa rasuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wa sadaqa allahu way buur yàlla dëggala na ti lam ñu digaloon wa sadaqa wa rasuluhu ak ndawam nag yokku leen lu dul ngëm yàlla ak sax ci li nga xam ne mooy lu baax kantaanaa féqee ñoom bañ gisee gaa ñoom lan lañ def dañoo ñëw di wutu ngànti naan inna buyutana waay waay yonenti bàyyi ñu dem waay ndax na inna tenaa waay waaye ndax suñu kër yi awra dafa vulnérable de suñu jigéen ñaa fa ne on n'est pas sûr il faut ñu dem garder foofule loolu naa fekk yi gis ne noonu lañ doon def moo tax lii wëg loolu wute na mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam da leen a jox ndigal parce que gars yi dañoo ñëw wax mu jàpp leen nag ci biti li ñu wax mu gëm leen ne leen waaw kon baax na waaw jàppal leen loolu même bu dee ne moom ci boppam après xam na ne gaa ñu dëgg kon loolu la koy wax nag ne ko gaa yi nii mu ne gaa yi lay laaj digal ñii gaa yi ay naafiq de mu ne laa yastaadinuka alladina yuminuuna billahi wal yawmil aaxiri an yujaahiduu bi amwaalihim wa anfusihim wallahu alimun bilmuttaqiin laa yastaadinuka du la ñaat digal alladina a ci bañ a alladina ñi nga xam ne yuminuuna billah moo ñi gëm yàlla duñ la wax mukk duñ la wax mukk ne la bu ne la ne la ne la ne ah waaye jox ñu digal ñu bañ a liggéey ñu bañ a dem ci xare Tabuuk waay wal yow yawmil aaxir ñi gëm yawmal qiyaam gëm yàlla gëm yawmal qiyaam jamais ñu wax la loolu naan la gis la xare booy waajal ñu xam ne foofu la ñu bari nga soxla ñoom ñuy ñoom ñuy déserté naan la waaye may ñu ñu bañ a dem mu ne loolu ñoom duñu ko def de an ñoo ñooñu duñu ko def an yujaahidoo di lañaan ñaan digal ci baña jihaad bi amwaalihim ci seen alal wa anfusihim ak seeni seeni bakkan wallaahu te buur alimu naju xamaa kon la bil moo xam bil muttaqiina ñi ko ragal dëgg-dëgg mu ne ko nag déglul nag ma wax la ñi nga xam ne yow rasulullah ñi nga xam ne ñooñu ñoo lay ñaan ndigal nag ñooñu ñooy naafiqi dëgg-dëgg-dëgg innamaa yastazinuka alladina laa yuminuuna billahi wal yawmil aaxir wartaabat quluubuhum fahum fi raybihim yataraddaduun mu ne innamaa li am ba des yastazinuka ñi lay sàkku ci yow ndigal naan la bàyyi leen ñu waay ñu toog mooy ñooñu mooy alladina mooy ña nga xamante ne nii laa yu'minuuna billaahi gëmuñu buur yàlla wal yawmil aaxiri mooy contraire ñu la rek mooy contraire ñu mujj a wax sànk ne ñooñu ñoom duñ la ñaat ndigal duñ la laaj ndigal moo ñu gëm yàlla gëm bis pénc seen contraire nag mooy naafiq yi innama dëgg-dëgg yastadinu ko ñi lay sa ci laaj ndigal ñuy bañ a xare ji mooy alladina ñi nga xam ne laa yow yuminuuna gëmuñu billaahi ci buur yàlla wal yawmil aaxir ak bés pénc di bés bam leen di xisaabeeka bés pénc bés de la résurrection war taabat mu daal di dengi dengi quluubuhum seen xol yi ci gëm la mooy li ngi leen di wax dara lañ ci gëmul ci sikki sàkka lañ ne wahum fii raybin fii shakkin murib gis nga gaay yi nii noonu lañ nekke de seen sikki sa seen xol yi ci sikki sàkka la ne mooy li ngay wax dara lañ ci gëmul gis nga gëmuñu li ngay wax de mooy mooy véracité li nga leen di dig di leen wax mais loolu lañ gëmul ci lañ ne sikki sàkk mu ne gaa yu mel noonu nag ñooy ñëw di la ñaan digal de fa hum seegi nag bañ newee ci sikki sàkk ci li nga leen di wax te ñu xam ne anta saadiqul masduq yow yaay ki nga xam ne yaay ci dëgg te ñu koy dëggal ñu xam loolu lépp di gis ci yow guddeeg bëccëg loo xam ne saa bu ñu la gisee luy wan ne yow yow yàllaa la yónni waaye ñu bañ nekk ci dengi dengi suñu boroom baleen ci dengi dengi géegalee moo tax mu ne jàkka seen den gi géng goog yale ñu newe ñoom naafiq yi na ca la ñu ne nag ëlëmu mooy ñoom xuyaaraa ñoom dañoo ëlëmu dañoo étour di xamatuñ fu ñuy taaj seen bopp yi ndax nekk mooy mënatuñoo gëm nekk fi di sikki sàkka rek ci li nga xam ne mooy lenn ndax ñoom dañoo am benn di dilemme mooy xam nañ ne yow dëgg nga xam nañ ne li ngay wax dëgg nga waaye mënuñoo gëm li ngay wax loolu nag mooy problème boobu ñoom ci lañu nekk entre les deux là mu ne walaw aradu walaw walaw aradul xuruja la a'addu lahu 'uddatan walakin kariha Allahu bi'aathahum fa thabbatahum wa qiila q'udu ma'al qaa'idiin mu ne gis nga naafiqiini mooy ngànt yi ñëw naan waay waay waay gis nga nee na la boo demee ba ñëw dañ naan la law istataana mooy laata muy dem ñëw nañ naan ko jox ñu waay waay utul ñu ngànt waay boo demee ba nga ñibbi suñu naan la wistatana la xarajna maakum wat nañ ci yàlla ne bu ñu ko manoon wa sa yaxlifuuna billah dinañu wat ci yàlla naan la wistatana waay waay bu dul woon suñu ngànt yi ñamoon ba kàppaabal la naa konoon te kon doon nañu génn maakum ànd ak yéen ñu boroom nag ne law araadul xuruja muy lépp dañuy ay nari neen la ay explication kese la walaw araadul xuruuj ndax buñ bëggoon a génn ak yow ànd ak yow ci ghazwatu Tabuk nii waay waay waay la a'addu lahu 'udda mooy tëboo rek ne leen kaay leen ñu dem xale tabu jeex na mu ñu dem ca jour ba mooy ay fani fan nga fa def di leen ko yëgal di ko yëgal nit ñépp yónnee ci gox yi yónnee fu ne nit ñi di ñëw ñoom ñu ne fi di woote ngànt yoo xam ne yu kenn xamul yu interminable suñu boroom ne loolu lépp day wane seenu kàcc ak seen ñàkk wax dëgg rek naan la naan naan waaye waay bu ñu manoon dinañu génn waxuñu dëgg de ndax walaw araadoo ndax bu ñu bëggoon al xare bi la a'addu lahu 'udda waay waay konoon te kon doon nañ ko waajal de doon nañu jël uhbata dinañu waajal li nga xamante ne mooy waruwaay dinañu waajal li nga xamante ne mooy zaad mooy li nga xam ne moom la ñu war a yóbbaale provision te danañu waajal ay xar ay armeeg yooyu waaye defuñu ci dara dara la ñu waajalul waaye ñoom nag foog nañ ne ñoom ñoom nit ñi lañ koy def walakin waaye ñoom xamuñ ne kariha allahun bi'athahum buur yàlla ci boppam moo bañoon ñu génn ànd ak yow ndax buur yàlla moo dogaloon ca lu jiitu ne gaa yi baaxuñu ñii duma leen may ñuy ànd ak yow en tout cas li ëpp ci ñoom comme ni ñuy gise ne naafiq yi de toute façon am na ci ñoom ñoo xamante ne nii fas xas nañoo xas nañoo dem ñooy am na ci ñoom ñoo xamante ne nii ñoom xas nañoo dem moo tax mu ne buur yàlla walakin allah waaye buur yàlla kariha moo bañ in bi'athahum ñu génn ànd ak yow fa sabbatahum ba lan la def mu daldi leen tàyyelloo ñoom ñépp ba gaa yi kenn jógu ci kenn manu la dem daanaka ñu ëpp ci ñoom waqiila mu ne leen ca dogal ca asal uqodu dëju leen toog leen ma'al qa'idina ànd ak gaa yi nga xamante ne du dem ci xare bi de mu ne law xarajoo bu ñu génnoon fiikum bu ñu génnoon ànd ak yéen ma zaadukum duñ leen yokkal duñ leen dolli illaa xabaala lu dul lu yées lu yées kese lañ leen di yokkal wala aw don te dinañu def xilaalakum seen diggante mooy lu yées lañuy def seen diggante mooy dinañ doxal yàq seen diggante ci nam yi magu ñuy def yàq wax ak jaxase yabghunakumul fitna ndax yéen moom li ñuy sàkku ci yéen mooy yàq ak ak ak mbañante nekk seen biir ak noonoo mu ne fii fiikum te nekk na ci yéen jullit ñi samaa'uuna lahum ñoo xam ne dañ leen di déggal jàpp ne ñoom peut-être ndax xamuñu dëgg-dëgg li ñu doon ndax yaakaar nañ ne gaayikat ñu baax lañ ay jullit lañu ba moo tax ñu leen di déggal wallaahu te buur yàlla alimun aji xamaa koon la bi zaalimiina ci ñi nga xam ne ñooy tooñkat yi de kon lool la mooy gaa yi ñoom seen ñàkk dem gi xanaa xamuñ ne buur yàlla moo dogal ne ñoom ñii demuñu surtout kilifa yi ca ñoom ku mel ni Abdallah ibn Ubay ibn Salul ndax malgré moom moom li muy nekk naafiq comme que kilifa la woon am na ñoo xam ne dañoo jàppoon ne ah malgré tout de mooy ay rëcc rëcc la rekk waaye waay ju baax la moo tax gisoon nañu la nga xam ne moom la imaam ibn waxoon mu ne kaana fii ma balagani nekkoon na ci li nga xam ne moo ma jote man ista'zana ñi nga xam ne ñoo doon laaj digal min zawi sharafi minhum ci ñi nga xam ne ñooy ci boroom kilifa yi te bokk ci naafiq yi mu ne abdallah ibn ubay ibn salul wal jadd ibn qays mu ne bokk na ci ñoo ñële mooy abdallah ibn abi ibn ubay ibn salul ak al jadd qays mu ne wa kaanu te ñoom dañoo nekkoon ashraafan fii qawmihim ay kilifa ñoon woon seen ñoon yi mooy seen ñoon yi ñoom ñii ay kilifa lañu woon ndax waxoon nañ la ne aljaddum no qaysi ku mel ni moom moom moo ne woon kilifa waa banu salima fa yaa ngi fàttale ko ba nga xam ne ci la leen yoneen bi alayhi salaatu wassalaam laaj nga leen ana kan mooy seen kilifa yéen mu ne ñu ne ko al-Jadd ibn Qays sauf dañoo gis ne dafa nay mu ne mukk lool moom baaxul kilifa goo xam ne dafa nay nay ne baaxul mooy anak yiw ci ci jiit boo xam ne dafa ña dafa nay mu ne ñooñu ñooñu la woon te nag comme que nag ñoom ay kilifa lañu woon mooy dafa amoon ñoo xamante ni nii nag ci seen ñoñ yi dañoo jàppoon ne gaa yu baax lañu léegi nag ñooñu bu suñu borom defoon ñu génn ànd ak armée bi dem tabu keroog di di di semer nag seen seen seen venin yi yi nga xam ne mooy yu ñaaw yi ñuy def ci diggante nit ñi ngir tàqale diggante jullit ñi raawu jullit ñi yooyu mooy bu boobaa loolu la ñuy def ndax dina am na ñoo xam ne dañu leen di déggal dañoo jàpp na ñu baax lañ te ñoom ay kilifa lañ suñu boroom nag ne nag looloo tax ñoom yëguñu ne looloo tax ma daal di leen fii téye en tout surtout kilifa yi ci ñoom ndax law xarajo fiikum bu ñu àndoon ak yéen ba dem Tabuk ma zaadukum duñ leen yokku illaa xabaala lu dul lu ñaaw lañ fay kii ak yàq kese nam maamak yooyu lañ fay doxale ngir daal di gàcceel ñi nga xam ne ñooy ngëm yàlla yi wala aw don te dina ñu def xilaalakum seen diggante dinañ yàq seen diggante yabghunakumul fitna di di sàkku ngir fitna daal di dugg ci armée bi de fii fiikum tali ci gën garaaw mooy daa am ci yéen la lahum ñoo xam ne dañ leen di dégg jàpp na ñii ay kilifa lañu te xamuñu dëgg-dëgg seen réalité wallahu wur yàlla nag alimun moom mooy aji xamaakoon gi xam ne loolu lépp bi zaalimiina ci way yéefér yii di naafiq yi mu ne laqad ibda'ul fitnata min qabl wa qallabuu laka al-umuura hattaa jaa'a al-haqqu wa dhahara amru wa hum kaarihuun mu ne laqad ibtaghawul fitnata min qabl mu ne naafiq yi du tey lañ tàmbali lii ci ghazwatu Tabuuk waaye laqad dëgg-dëgg ibtaghaw daldi woon nañ sàkk lu jiitu lii alfitnata li nga xam ne mooy mooy li nga xam ne mooy dugal ak mbon ci seen biir yeen jullit ñi loolu yàggoon nañ koo sàkku ñoom ñii de waaw min qablu lu jiitulee ci ghazwatu Badr ndax gis nga jaay yi bam ba salaatu wassalaam di dóor a ñëw moo tax ñoom ñii ñépp gaa yooyu noonu ay ñoom gëmuñu woon dara waaw mooy bi nga xamante ne la suñu boroom subhaanahu wa ta'ala def waa muhaajiruuna waa lansaar daal di dëggal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ànd ak moom de dañ ngir nangu koo accueillir boobu yéeféru xora yéeféru euh, ansaar yi ne woon fële Yasrib ñu ñu mere woon te ñu ponkalu naafiq yi ñoo leen jiite woon ñu ñu mere woon ci loolu ndax d'accorduñu woon lu yow diine ju mel nii di ñëw ci seen dëkk bi waaw ndax naa yooyu noonu lañ doon def de <coughs> suñu boroom ne yow yàggoon nañ koo def ñoom naafiq yi bëggoon waay waay lool yal na bu mu am waaw bëgguñu woon diine ji mukk doon dox di teg seeni pexe contre lislaam contre yonent mi alayhi salaatu wasalaam ak saxaabaam yi ak lu leen di gàcceel ak gàcceel diineem di ak fay ko ak jul lool yàgg nañ koo def waaye nag ba nga xam ne nag ci la badar am nag suñu boroom daal di def suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom may ko ndam ci noonam yi gaa yi nag ne oh kon nag léegi nag moom léegi leen rek ka mën am mooy jéem dugg ci diine ji rek wane ne ci biir lañu nekk waaw kiw di ko wane ci biti waaye gëmuñu dara suñu boroom nag nee na nag loolu nag lay wax nii ne laqad ibtaghawul fitnata min qabl ñoom yàgg nañoo di sàkku li nga xam ne mooy yàq diggante li nga xamante ne mooy jullit ñi de ca ba ngay door a ñëw Medina wa qallabu lakal umur mooy ñu yàq di di teg seeni pexe di yàq gi di jox ci li nga xam ne mooy yàq sa diine ji loo àtte boo joxe loo digle ne la lansaar def leen mu ne doonoonoo lan moo tax mu digal ko yéen group sàngante te dugulu ko yeneen groupe waaw no non non non loolu waru la demee noonu lan moo tax mu jël ci yéen kii naan ngi defal lii te yéen waxu ko ñeneen ñi ñu ne xatta jaa xaq xatta jaa alxaq noonu lañ dëgg nekk woon de xatta bekara jaa alxaq la digg gi nag di ñëwee mooy buur yàlla dimbali la mooy ci ngañaay li mooy keroog Badr waaw wa zahara amrullah nii lañ newe woon wa ba di di yàq ci diine ji di dox fitna laqad taxawul fitnatu min qablu wa qallabu lakal umur mooy ba yeneen mi aleyi saatu salaam di door a ñëw Medina lii lañ newoon di tegi plan di def lu ne ngir bu lislaam féete kaw waaye nag xatta jaa alxaq ba suñu boroom nag ëndee dëgg dëgg mooy ngañaay li wa zahara mu féete kaw noot amrullahi diineem jii ci waa Quraysh nag ñu xam ne oh ndax keroog jàppoon nañ ne gaay buñ demee duñu duñu dellu si ah ñu ne gaay ko képp koo xam ne am nga ko ci bëgg mu mu nar a dem badar bu yeboo nga ñëw xool ko te xam ne yaa ngi koy tay la ngay mujjee gis ndax bu demee bàmmee la ma nga badar bu génnee di daje Quraysh fa lay faatoo ah gaay yi dañoo am problème Quraysh nga foog ne seen màng mii mos seen njëgg mii dinañ ko bàyyi noonu sans protection sans dara ñoo gaay yi bàyyi leen ñu dem noonu léegi nag waaye nag. xatta jaa alxaqu ba ni nga xam ne nag ci la ngañaay lay ñëwee suñu boroom dimbali eh, yonentaam alayhi salaatu wassalaam wa zahara mu feeñ amrullahi mu féete kaw mbiru yàlla wahum muy diine ji wahum te boobee mooy neexu leen woon waaw mooy neexu leen woon mais bon amuñ woon beneen choix mooy ñu dugg ci rek waaw moo tax ñu daal di dugg ci diine ji noon ci lu feeñ waaye nag diine ji neexu leen de lool nag suñu boroom ne wa minhum man yaqulu udhan li wala taftini alaa fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhiitatun bil kaafiriin suñu boroom di wax naafiq yi ba léegi mu ne wa minhum mu ngi xaw yi seen sudura de mu ne wa minhum da am na ci ñoom ñoo xamante ni nii yaquulu day wax man koo xam ne yaquulu day wax idan lii waay waay permettre ma ba ma ma ma toog waay wala taftin nii waay waay bu ma teg ci fitna waay ci di ma digal di waay waay bu ma digal ma dem waay waaye xare bii te nga ma cee jox ndigal rek ma bañ a dem ndax waay waay jox ma ndigal ma toog waay yeneen yonent mi aleyhi salaatu wassalaam wala taftin nii waay waay bu ma bu ma bu ma bu ma bu ma fitnaal waaye ci la fait que nga may génne may dem di war a ji fekk ci xare bii ci waa banul asfar waaye ñi nga xam ne ñooy byzantin yi suñu boroom ne alaa waawe alaa yëguñu yëgal ma yëgal leen fil fitnati ci lu gën a garaaw loolu mooy mooy kufu saqatu ci lañu rot waaw wa na jahannama te nañu yëg ne jahannama la muhitatun dina peeg moom aji peeg la de bil kaafiriina mooy ci moom moom mooy <clears throat> ci ñi nga xamante ni ñooy yéefér yi mooy gis ni alxuraan moo ne gaay ay yéefér yi mooy naafiq yi mooy gaay li ñu toog ñàkk dem ànd ak yow lool mooy fitna gi gën a rëy noo saxatu ñoom ci lañu tàgg bi mooy ak ñàkka gëm yàlla ba neen way dara lañ dul dem ñàkk laa deg jox benn cër ak ñàkk bàyyi xel ci say wax looloo tax ñu ne waaye yow <laughs> waaye saay nañ leen toog fii waaye looloo leen teree dem leel nag la suñu boroom ne gaa yi ñoom xanaa xamuñ ne ñuy wax moo gën a garaaw mooy li ñu tàbbi moo gën a garaaw li ñuy wax de alaa xanaa yóboo ne ñoom fil fitnati saqatu ci fitna ji lañ tàbbi de wa innata dëgg-dëgg jahannama safaraaw jahannama la muhiitatun aji peek la bil kaafiriina ci ñi nga xam ne ñoo yéeféer yi de xam nga loolu moom la histoire comme imaam ibn Ishaq rahmatullahi alayhi jële ci imaam az na ko noonu imaamu Yazid ibn Rumaan mooy sëriñam yu bari yooyu mu ko jële woon comme ni ñu ko gisa woon ci nettali bi ak Yazid ibn Rumaan waaye Abdullah ibn Abi Bakr ak Aasim ibn Umar ibn Qataada ak ñeneen mu ne ñoom ñii ñépp samay sëriñ di man imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar rahmatullahi alayhima mu ne nee nañ mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam daata yawm wa huwa fi jahaazihi lil Jadd ibn Qays axi bani Salima hal laka yaa jadd al-aam fi jilaadi bani al-Asfar kon ñoom ñi ñépp di al-imaamu Zuhri al-imaamu Yaziid ibn Ruumaan ak Abdullah ibn Abi Bakr ak Aasim ibn Umar ibn Qataada ak ñeneen imaam ibn Isxaaq raxmatullahi ala aljamii ñu ne ñooma nettali ñu ne qaala rasuulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallama dafa wax zaata yawmin benn bés wa huwa fi jihaazihi ba muy waajal xarem bii di gazwatu Tabuuk fi sanati taasi'ati min hijratihi alayhi salaatu wassalaam dafa wax lil Jadd ibn Qays di Jadd ibn Qays axi bani salima di mbokk waa bani salima lan la ko wax moom alayhi salaatu wassalaam waxoon naa la ne moom mooy sangu waa banu salima comme ni nga xamante ne noonu la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme li sayyidina ibn Abbaas alayhi ridwaanul mannalaani daldi wax mu ne ñoom yonent bi alayhi salaatu wassalaam da ko laaj ne dafa laaj waa banu salima leen man sayyidukum yaa bani salima kan mooy seen sang yéen waa bani salima qaalu ñu ne ko aljaddu ibn qays ala anna nubaxilu ñu ne ñun de suñu sang mooy aljaddu ibn qays suuf ko ñun dañoo gis ne moom nag ku nay fa qaala mu ne rasulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa ay yadayin adwa min al walakin sayyidukum al-fata al-abyad al-ja'd Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rur radiyallahu anhuma wa ardaahuma suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen wa ayyu daa'in ana ban jàngoro adwaw moo gën a nekk jàngoro ana ban virus moo gën a metti ban feebar moo gën a tar minal buxli ci li nga xam ne mooy ak nay kon walakin kon aljadd mi jàpp ne dafa nay kon du seen sang walakin waaye lu am ba mooy sayyidukum seen seen sang alfata mooy jeune nga xam ne abyadu ta weex aljaadu ta karaw gi crépé mooy bishrum nul bara di bishru di doomi al ibn ma'rur alayhima ridwanullah moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax benn bés bi muy waajal mi nga xam ne ci la nekk ci préparatifu xare xare bi di Tabuk mu ne ko hal laka yaa jadd yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yow aljadd ax ane bii moom hal laka fii jilaadi banil asfar ndax lan nga xalaat ak ndax yaa ngi waajal xare bi may waajal di xare wooy ngir ñu mboq ñi ñu ñooy ñan mooy ñi nga xamante ne mooy waa Byzance ndax arab yi noonu lañ leen doon woowe mooy waa Banil Asfar mooy tubaab yi ñi jëm côté yooyu yépp moom mu ne nan nga xalaat ci li nga xamante ne mooy xare bi ma war a xare ak Héraclius di Héraclius di César di Qaysar fa qaala say moom fa qaala ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam aljadd ne ko yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam awataadan walaa taftin ne ko tee maa jox ndigal waaye ma bañ dem walaa taftin nii bu ma teg fitna ba yóbbu ma foofale fa wallahi ndax maa ngi wàtti yàlla man aljadd laqad arafa qawmi maa rajulun ashadd ajaba binnisaa'i minni wa inni axsha in ra'aytu nisaa banil asfari an laa asbir anhun moom mu ne bi alayhi wassalaam boo gisee manaan la dang maa jox ndigal ma toog ta nga bañ ma fitnaal teg ma ci fitna mooy nga dem yóbbu ma fële ci waa banul asfar ci xare bii ngay waajal ndax kat fa wallaahi naa ngi wàcc yàlla man aljad laqad arafa qawmi samay ñoñ xam nañu ne maa rajulun amul benn góor boo xam ne ashaddu ajaban bin nisaa'i ni boo xam ne moomu gën a sopp gin maa bëgg jigéen ñi ko man man sama bëggu jigéen moom surtout woo oh, oh, woo damay ragal tàbbi ci fitna de boo ma fa yóbboo man manuma muñ taaruwaayu jigéen de daanaka fu ma gisee daal moom dootuma mën a téyati sama bopp nag damay bañ nag boo ma yóbboo foofale ci foofale bu ma gisee nisaaw banil asfar muy ajaban mu ma yéemu ci ñoom mooy jigéenu romain yi di les waay waay bu ma leen gisee lool laay ragal de wa inni tabu boobaa axsha damay ragal in raaytu nisaa banil asfari samay ñooñ xam nañ ne man moom feebul wesu jigéen dama ko am de kon nag damay ragal boo ma yóbboo foofale ba ma gis jigéenu romain yi jigéenu byzantin yi lan la la asbir anhunna ma bañ leen ma bañ a muñ ci seenu tar ba daal di tob di lu lu gën a metti nag muy njaaloo nag fa a'rada anhu rasulullah yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di koy won gannaaw hmm. <coughs> wa qaala mu ne ko qad adantu lak mu ne azintu lak mu ne ko jox naa la ndigal mu ne nag ñoom nag ñu ne fa fil Jadd ibn Qays nazalat haadihi ñu ne nag moom ñooy ñoom imaamu Zuhri ak mbokkam yoo yële di sëriñu imaam ibn Isxaaqi alayhim rahmatu rabbaani ñu ne moom nag fa fi al-Jadd ibn Qays ci al-Jadd ibn Qays mi nasadat la wàcc haadihi aaya bi di naan wa minhum am na ci ñoom man yaquulu koo xam ne day wax ci ñoom naafiqi idan lii yàlla nag dég maa jox digal ma bañ a dem wala taftinni te bu ma fitnaal di ma yóbbu ci xare bii nga jëm alaa suñu boroom ne fil fitnati ci lu gën a garaaw nee nañ li ñuy daw saqatu ci lañ tàbbi mooy bañ a ànd yow ci xare bii nga xam ne ñépp nga wax ñu dem ko amul ngaan te tamit kéeféer gi ñu ne moo gën a tar wa inna te dëgg-dëgg jahannama safaraaw jahannama la muhiitatun aji wër la mooy dina leen peeg bil kaafiriina ci yéeféer yi suñu boroom subhaanahu wa mu daldi yëgal nag li nga xamante ne nii mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam na ko gis nga naafiq yi li ñu denc ci seen xol yi a'zam minal kufri wal wal wal wal wa gis nga ñii li ñu denc ci seen xol yi ci lu ñaaw ak ak kéefër moo moo moo gën a tarli ndax mu ne ko in tusibka xasanatun tasuhum wa tusibka musibatun yaqulu in tusibka xasanatun tasuhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad axadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farixuun mu ne gis nga gaa yi héehée boo xamoon gaa yi li ñu denc seen xol yee gine yées lii lépp mu ne gis nga intusibka xasanatun tasuhum saa bu leen yéen bu la bu la dalee yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu man boroom bi subhaanahu wa taala daldi defee lu lu neex du nouvelle bu rafet wala loo xamante ne nii lu baax la comme ngeen am gañaay dem xare daldi gañe am fa màng am yooyu yépp tasuhum mbir mi daleen leen di metti le fait que bu xare amee yéen ngeen gañe lool da leen di metti metti goo xam ne ca mu yàlla da leen di metti seen xol yi di tëddi di bitaa gaz waaye wayin tusibka musibatun waaye nag bu dee nag lu tar moo la dal comme nga dem ci xare ñu gañe leen wala ñu rey ci ñu bari ci sa saxaaba yi yaqulu dañ naan qad axalna amrana mu ne waay waay ñun de on a dañ la ñuy wax ñoom naa naafiqi waay waay on avait bien fait de le fait que demuñ mooy ba nga xamante ne nii toppuñu ko waay waay alhamdulillah waay waay waaye waay baax na ba topp ko gaa yaa ngi nii lu mel nii lañ doon wax ba ba gaa yi demee Uhud naan bàyyi leen rek ñoo ko def moo gaa yi xam nga dañoo génnoon ba ca biti ñoom ak seen chef ni Abdallah ibn moom lañ àndaloon bañ demee ba ci yoon mu xaaj armée bi mu gisee naan waay fii c'est xeex dafay amul ñu ñëw ba daal di gis waa Quraysh ca Uhud ñu daal di mbuub li nga xam ne mooy arme bi ñu bari ne day dellu quoi ndax moom Abdallah ibn Ubay daal daal dinay jàng situation bi xam ne ne moo fii daal xare moo fi naru la am dara quoi xare naru fee am kon nañu dem ba Abdallah baay Seydina Jaabir ni Abdallah ibn Amr ibn Haram daal di leen dab di leen wax naan leen tàngee na bañ a gàcceel ñu teegee bañ a bàcc gàcceel seeni ñooñ nan ngeen ñëwee ci xare bañ lii ngeen naan xare naru fee am gaa yi ne ko waay xare du fi am mu ne leen loo yal na buur yàlla soril leen yërmandeem te soril leen ñu dem leen seen yoon kon mooy loolu la ba xare ba jeexee bañ dégg ne faat nañ ñii ñépp nga dégg leen ñuy wax naan naan waay waay on avait bien fait moo tax loolu la ñuy wax de wa in tusibka boobu la dalee musibatun loo xam ne musiba la lu naqari yaqulu ñu naan qad axadna amrana waay waay on avait pris la bonne décision de le fait que demuñ woon waay waay ñun daal ndekete min qablu lu jiitu lii wallaw ñu wane ginnaaw wan la gannaaw nag wahum farihuna ñu ngay jibile ñu nga kontaan ci li nga xamante ni mooy lu metti li la dal mooy loolu la de gaa yaa ngi noonu naa fiqi ngoog suñu borom ne yi nii lañu mel de <laughs> xam nga gisoon nañ riwaaye boo xam ne gaa yi loolu lañ ciy de bañ déggee naan yonent bi alayhi salaam dem na Tabuk ba muy dem Tabuk gaay yu bari dañ doon wax naan ah bàyyi leen rek duñu dellu de xam nga loolu lañ doon wax te gisoon nañ ko ba ñuy wax ba yonent bi saat salaam ne dab leen ngeen laaj leen ñu laaj leen ñu naan waxuñu loolu ñu naan mooy bañ toogee non bokkul ak boobu bañ nee Medina yi waaj a ñu naan mo gaa yi de ñu ngi mel ni ñu ngi leen di gis muqarraniina gaa yi jàpp leen def leen prisonnier takk leen yeewu leen ci buum yi waaw waa banul asfar waaw romain yi ñu ngi mel ni moo ñu ngi mel ni ñu ngi gis seen bi waa banul asfar sawaay di romain yi jàpp leen daal yeew leen ba ñu ne ngoddu daal di leen teg fee ñoom ñi nga xamante ne ñi ñooy jullit ñi te suñu bor léegi <laughs> loolu lañ doon wax gaay bu ñuy wax boo ñëwee di leen wax naan yi na wax ñu naan kunna nastazio non dañ doon forek de ñun kunna nalab non bu leen ñu ko jàppe lii ñu wax nii bon oh, c'est pas méchant il faut pas il faut pas le prendre au premier degré affaire yi on on plaisantait c'était une ironie voilà ñoom loolu lañ doon wax waaye mooy ñoom noonu la in tusibka bu la laalee musibatun hasanatun lu neex bu la dalee yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ngañaay ci mbégte nit ñuy dugg ci sa diine gi ngeen am ngeen dem xare ji am ay màng ak yooyu loolu nag daneen di metti di tasuhum daneen di metti wa in tusibka bu la laalee musibatun loo xam ne musiba la yaqulu ñu naan qad axadna amrana min qablu ay way aka ñoo jëloon suñuy laata lii daal sawaay eh saay ñun daal saay on avait pris les bonnes décisions les bonnes waaw avant lii daal di xew yépp ñun on avait xodda eh, lan xoddale ku xaw ma lan bala ngay lakkale ñun daal sawaay on avait les bonnes décisions de loolu la ñuy wax de ah, waaw ci bañ koo topp lii daal ñun moytu woon nañ ko de moo taxit suñuy mbir baax na moo ngi nii gaa yi ko topp Uhud ñu ngi nii an Abdallah ibn Amr ibn Haram mi nga xam ne keroog ñuy wax muy topp suñu ginnaaw Uhud naan ñu kaay leen waa yow mu ngi noonu ay aywa aywa aywa aywa léegi anamu moom kenn gisu ko fi léegi mooy gaa yi waaw mu ngoog bañoon def niñ def rek mooy lool la ñoom dañuy jàpp ne képp ku nekk ci diine di kii nii la lay dal bu lu metti ñëwee te loolu moo ànd dund gi nag mooy manul di neex tout le temps ñoom nag bu mettee ñu ne voilà waxoon nañ leen ko voilà da ngeen doon dof doflu waroon ngeen def ni ñun de man waaw c'est bien fait pour ñoom suñu boroom ne gaay lool la ñuy wax de waaye wa in tusibka musibatun kon lool la ñuy wax waaye tawallaw ñu ñu ngay kontaan suñu borom nag ne tontu leen leen leen yéen jullit ñi wax leen leen leen ñoom naafiq yi ba ñu xam yonent bi alayhi salaatu salaam wax leen qul wax leen lan yusiibanaa illaa ma kataba allahu lana huwa mawlaana wa ala allahi falyatawakkalil mu'minuun xul wax leen ne leen lañ yusiibanaa yëg leen ne nag duñu dal dara gis nga àddina bii lu naqari duñu fi dal de illaa lu dul maa kataballaahu lanaa loo xam ne suñu boroom moom la digg moom la moom la dogaloon lu yàgg ne looloo ñuy dal mooy ne yéen lu tax ngeen ñu yéene lu ñaaw mooy bu ñu lu bon dalee ngeen kontaan ci lool lan moo tax ngeen mel noonu yéen te ngeen ne yéen yéen a ngi ci jullit ñi la hmm? yëgleen ne nag la ñun nag manuñ ci dara jaam ak bëgg-bëggam ah jaam ak bëgg-bëggam waaye yàlla dogalam xul wax leen lan yusibanaa duñu laal duñu cofta duñu laal illaa lu dul ndere maa kataballaahu lanaa li nga xam ne moom la dogaloon ca laata ñun ñuy judd laata mu ñuy amal ne loolu moo ñuy dal de ndax huwa buur yàlla mawlaana ñun bu ñu tegee yooyu ñun dañ koy gëm de mooy ki nga xam ne moo ñuy dimbali ta moo méngoog suñuy mbër de kon moom bu ñu tegee rek lu mu ñu teg en tant que jullit bokk na ci suñu ngëm yàlla bu dee yéen munaafiquunal kibaar xamu ngeen loolu mooy ne al imaanu bil qadari xayrihi wa sharrihi mooy gëm li nga xam ne mooy dogal xayrihi la ci neex wa sharrihi ak li nga xamante ne mooy la ci safaanoog neex mooy ne ñun loolu dañ koo gëm dafa bokk ci ponki gëm yàlla yi mooy gëm li nga xam ne mooy dogalu suñu boroom subhaanahu wa taala mbir yi du ne man li ma ko bëggee rek lay demee ak ni ma ko yaakaare ak ni ma ko fooge déedéet suñu boroom mooy def lu ko neex mooy xool lu ko neex mu daal di koy def kon nag bu kenn foog ne yéen fii mu ne ñuy ñeen ñuy ñaw ñaw voilà voilà yéen xaar leen rek voilà yéen daal yéen daal saa yi da di kii rek xaar leen baax na ci yéen de ah kon mu ne wax leen loolu de lan yusiibanaa duñu dal illaa maa kataba allahu lana lu dul lu suñu boroom subhaanahu wa taala daal di dogal ci ñun ne looloo ñuy dal huwa moom mawlaana mooy suñu kilifa te moo méngoog suñuy mbir wa ala llaahi taw ci buur yàlla ak moom moom dong fal yatawakkali nay wàkkiirlu al mu'minuuna way ñi nga xam ne ñoo ñi gëm qul hal tarabbasuuna bina illaa ihda alxusnayayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusiibakum allahu bi cadaabin min cindihi aw bi aydiina fatarabbasu inna macakum mutarabbisuun qul yonent bi alayhi salaatu salaam suñu boroom ne ko wax leen ba léegi ginnaaw bi ñu leen waxee lële yawit jullit bi yawit waxal de bul toog rek naan yonent bi alayhi salaatu salaam kese lañ wax mu wax déedéet yawit noonu la neel gaa yi daal képp koo xam ne lu dali jullit mu naan c'est c'est bien fait pour ñoom yëgal leen ne mais garaawul ñun lay yusiibanaa duñu dal illaa lu doon maa kataballaahu lana li nga xam ne moom la suñu boroom daal di bind suñu kaw ne lii moo ñuy dal ci ndogal bu jit bu jiitu i war mawlaana mooy suñu kilifa wa alallaahi te suñu boroom bi moom képp fal yatawakkali nay wàkkeerlu nay wàkkeerlu almu'minuuna ñi nga xam ne ñooy gëm mu ne qul tegal leen ci lii ne leen hal tarabbasuuna bina mais yéen lu ngeen ñuy xaare sax ci yu ñaaw illaa ihdal ni lu ngeen ñu xaare xaare xaare di xaar naan gars yi way regardez attendez rek ces fanatiques là mais attendez laissez-les comme ça ils vont voir ils vont le regretter mais bàyyi leen rek ñii laal nañ laalaake quoi bon bàyyi leen dañuy jaay fanatique dinañ xam ne gis nga tubaab yee leen nëpp doole des nañ leen bombarder c'est bien fait pour ñoom yu mel noonu waaye bàyyi leen bañ dem ci romains yi rek waaye dinañ xam ne byzantins yi duñ seen morom dinañ leen phagocyté gars yi ils mais mais mais mais mais ne vous trompez pas gars yi bàyyi leen noonu nee na mu ne leen yéen nag wax leen ne leen hal tarabbasoona bina ne yéen ndax da ngeen xaare ci ñun lu ngeen ñuy xaare hal tarabbasuna bina lu ngeen ñuy xaare ah lan ngeen di xaar mu dal ci ñun lu dul bina eh illaa yay ni ñun moom ñaar yii ngeen jàppe mbugal ñun ay mbir la conséquence la yoo xamante ne nii mooy suñuy mbir fa muy mujje ñaar la ñun yu baax la ci ñun de mooy ne bu leen jàpp ne yéen mooy ne yéen rey gi ñuy rey ci xare yi ngeen jàpp ne loolu lu yées la ci ñun non non non non loolu du yu ci ñun de loolu xusna yey ni yooyu mooy ñaar yu baax la imma shahaadatu wa imma zafaru imma nasru am shahaada ñun lenn la suwaa ñu am ngañaay wala ñu nekk martyr moom la sayyidina abdallah ibn rawahata radiyallahu anhu doon wax ne ñun yéen ba ñuy mooy ba ñuy dajeeg waa Mu'ta <laughs> ñoom même romain yi du lool la waxoon moom sayyidina Abdallah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah loolu la waxoon keroog ne ñun daal gis nga yéen affaire yi dangaa foog ne ba jullit ñi naan ah yi bari nañ de <coughs> léegi nag nañu dem ci Yuusuf ñu yónnee ci alayhi salaatu wassalaam ngir mu daal di ñuy yónni renfort walla rek mu mu nañu ñu xare bu nañee ñu xare ñu xam ne lool lañu di xare garaawul walla rek bon mu utul ñu renfort seydina abdallah ibn rawaxata radiyallahu anhu mu ne yaa qawm ee eh, yéen samay ñit lan moo tax ma gis ngeen mel ni lii nii dangeen cee dàkku dangeen di daw li nga xam ne mooy xare bi de gis nga lii ngeen xam ne moom ngeen gis daal ba tax moo tax ngeen di xalaat kii ne mais lalladi mooy li nga xam ne xarajtum tatlubun bi ngeen di génn medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam seen suñu boroom di leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam di leen yebal fii nii mais lii la taxoon ñu ënd ñu fi noo mooy xareek suñuy noon imma nasru su waa ñu am li nga xam ne mooy nga ñaay wa imma shahaada moo xam walla boog ñu am li nga xam ne mooy mooy mooy mooy nekk ay martyr rek loolu rek fi am kon lool nag la waxoon nag mbir mi moom la ñu boroom ne wax leen ne yéen xaarewu ngeen ñu yéen dangeen a jàpp ne lu ñaaw ngeen ñuy xaare yëg leen xaare wu ngeen ñu illaa lu dul ihdal husnayn benn ci ñaar yu yu baax yi mu ne wa nahnu te yéen nag mooy ñun moom lii la kantaa yéen nag wa nahnu ñun nag natarabbasu bikum yéen moom liñ leen di xaare mooy an yusibakum allahu bi adabin min indihi aw bi aydina yéen naa fiqii moom leen leer na yéen ñun li ñuy xaare ci yéen mooy buur yàlla teg leen mbugal bu tara tara tara tara tara tar yawmal qiyaam wala fii ci àddina mu baal leen mbugal mbugal mu tar aw bi ay diina wala mu def ñun ñii mu dox ñu digal ñu daal leen li faat kon nag yéen moom ndax yéen xaar yéen buur yàlla manu ngeen a xaar ci buur yàlla yiw ñun nag ñun suñ buur yàlla li ñuy xaare ci moom yépp yiw la contrairement ak yéen ñi ngeen xam ne yéenay naafiq yi fa yéen yéen ñi nga xamante ne yéenay naafiqi yéen moom nag yéen loolu dangeen koo amut loolu ci boppam ngeen amul de mooy ne yéen moom duñ leen xaare leneen waaw waaw yéen moom mbugal kese ndax lool ngeen lool ngeen mérité fa yàlla ñun nag moom mérité nañu lépp loolu fa yàlla subhaanahu wa taala kon nag xam ngeen ne kon yéen ñun moom la la ñuy xaar lu baax la kantaa yéen nag moom yéen li ngeen di xaare yépp ci borom bi subhaanahu wa mooy mu bugal mooy mu bugal leen bugal mu tar wala mu jox ñu ndigal suñu ñu daal di leen di faagaagal kon nag fatarabbasu kon nag xaar leen inna ñun jul ñi maakum ñu ngi ànd ak yéen mutarabbisun di xaar waaye xaar leen ñun ñu ngi xaar de walla mu ngi noonu xaar leen rek ah loolu moo moo gën a moo moo moo moo gaaw de <clears throat> voilà ñu ngi leen di xaar xaar leen ñu xaar rek xul suñu boroom ne waxal yow yeneen bi aleyhi salaatu wassalaam anfiqu de mooy mooy mooy mooy mooy dépenser leen tawan aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qawman faasiqiin suñu boroom ne leen <clears throat> anfiqu xabaare leen mooy mooy dépenser leen mais gars yi baleen ñu dépenser nee leen nañ dépenser waaw mooy bés bu ngeen fi dépenser yéen naa féq yi de toute façon seenu dépense jaruñul dara waaw loolu mooy buur yàlla dara la ci noonu nangu waaw waaw moo xam nag tawan mooy ngeen def ko nii mu neex leen aw karhan walla wala mbir mi naqari leen hein loolu lépp ci yem tawan aw karhan yëg leen ne bu ngeen seen dépense yooyu yépp moo xam mooy da ngeen ne moo nañ def rek wala boog ngeen ne bon nañ def parce que amuñu pexe ñépp a ngi def bon si yoon fait rien bon ça pas qui bien ci suñu euh, euh, euh, nu mu tudd <coughs> nañ def rek parce que on n'a pas le choix waaw. loolu mu ne yooyu yépp ci yem hein yooyu yépp ci yem waaw buur yàlla dara lañ yan yu taqabbala minkum buur yàlla dara la dul leen di nangul innakum ndax yéen kat kuntum dangeen a nekkoon xawman ay nit ñoo xamante ne nii yéen dangeen a nekkoon ay nit ñoo xam ne faasiqiin ay kàccoor ngeen woon kon nag mooy ne yéen de toute façon seen dara la dul yàlla lu nangu loolu moom faut que ça soit kileer clair ci yéen waaw kon tus la buur yàlla di nangul na ah. buur yàlla du leen nangul dara waaw waaw ndax yéen qawman ay nit ngeen faasiqiin suñu boroom waxoon na inna la yarda anil qawmil faasiqiin waaw léegi mën a continuer moom ne wa ma an tuqbala minhum nafaqatuhum wama mu ne mu ne wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum illaa annahum kafaruu billahi wa birasuulihi walaa ya'tuuna as-salaata illaa wa hum kusaalaa walaa yunfiquuna illaa wa hum kaarihuun mooy suñu boroom ne wama manaahum gis nga nag gaa yi boo gisee ñoom naafiq yi ñoom mbooloom naa naafiq yi eh, boo gisee ne ñoom buur yàlla du leen nangul dara lim la ne waxal ne ñoom gis nga bu ñu dépensé woon moo xam mu neex leen mooy mu neex leen walla mu naqari leen mooy ne yooyu yépp dara la ci suñu boroom du nangu mu ne gis nga gaa ndax ñoom ay faasiqun la mu ne wamaa manaahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum illaa mu ne boo gisee dara terewu leen ñu nangu seen sarax yi ñuy joxe mooy naafiq même bu ñëwee sax lim ne naa lim ne sax da koy def naan ngir yàlla même loolu sax suñu boroom subhaanahu wa taala dara la ci dul nangu dootu ci nangu tus tus tus tus tus mu ne nag li tax gis nga boo xamee li tax du boo boo taxee li tax boo li tax buur yàlla du nangul du leen nangul dara nafaqaatuhum li nga xam naan tuqbala ñu nangu li tax deesul nangu minhum ci ñoom nafaqaatuhum li nga xam ne mooy seen dépense yi ñuy def mooy illaa lu dul ne annahum ñoom kafaroo dañoo weddi billaahi ci buur yàlla wa bi rasuulihi ñu weddi ndawam bi subhaanahu wa taala mu salaata te duñu dikkal julli doo gis ñu julli mukk illaa wahum kusaala lu dul ne dañuy nekk ñu tàyyeel a tàyyeel walaa yunfiquuna illaa wahum kaarihuun te jamais gis leen ñuy dépenser lu ne mooy mbir mi du leen neex mooy moo gis nga naafiq mooy ne ñoom manuñoo joxe ci loo xam ne ci mbiru yàlla loo xam ne dañ naan dañ koo def tawaan amul mooy fële buur yàlla da leen di wax ne même sax bu ngeen ñëwoon ba mbir mi yéen mu neex leen bu ngeen koy def sax buur yàlla du ko nangu waxatu malaa nag yéen de toute façon amu ngeen lool ndax yéen li ngeen di def yépp bu ngeen ñëwee bay génn seen di yólli seen dayo coono mooy daa fekk mbir mi amatu ngeen ci choix pour pour lan pour loo xam ne rassurer seen seen seen seeni seeni nu mu tudd affaire ba mooy mooy sa répitation seen répitation wala yooyu ngeen ciy bàyyi xel waaye jamais ngeen def ngir yàlla jamais mooy mooy ne leen taw tawaan moom de toute façon loolu yéen amu ngeen ko waaye nag mooy kul wax leen ne anfiqu ngeen dépenser tawaan mu neex leen aw karahan wala mu naqari leen népp ci leen lam yutaqabbal minkum buur yàlla du leen nangul dara ko ndax yéen kuntum da ngeen nekkoon xawman ay nit da ngeen a nekk nit ñoo xam ne faasiqiina yi kàccoore lañ mu ne a manaahum te terewu leen an ba ñu nangu minhum ñoom ci ñoom nafaqaatuhum seen dépense illaa lu dul ne annahum ñoom kafaroo dañoo weddi billaahi buur yàlla wa bi rasuulihi ak ndawam di gis nga naafiqee yéeféer lañ suñu boroom ko wax waaw walaa yatuuna te ñu dikka la salaata julli illaa lu ñoom ndere ñoom wahum ñoom ka kuusaalaa waaw Ah, illaa wahum kusaalaa lu dul ñu nekk ñoo xam ne ñu tàyyel lañ wala yunfiquuna te duñu duñu dépenser illaa wahum kaarihuun lu dul ne dañ leen nekk ñoo xam ne mbir mi vraiment ils n'ont pas le choix nañ ko def mbir mi amuñu choix quoi ndax buur yàlla du leen nangu lu tax inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba waaw inna allaha tayyibun laa yaqbalu illaa tayyiba waaw ah buur yàlla dafa dafa dafa dafa ah, dafa dafa teey te du nangu ah lu dul loo xam ne kat lu teey la waaw loolu yàlla lu du nangu lu dul lu teey ku teey la te du nangu lu dul lu dul lu teey loolu rekk la nag loolu mooy affaire bi nag te ñii comme que amuñ lu ñuy présenter ci jëf ci dépense ak moo tax buur yàlla du leen nangul dara waaw xam naa tey insha allah kon dañuy yem ni ci jotaay bii di ñëw ñu continuer fi nga xam ne moom lay wax ci laaya 55 im naan fala ka amwaaluhum wala awlaaduhum innama yuridu allahu li yu'adhibahum biha fil hayati ad-dunya wa tasqa anfusuhum wa hum kafirun